kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi hadis bi nga xam ne mooy bu mujj ci buntu bi muy 916 mu ne wa an al-Qaasim ibn Muhammad rahimahullahu taala annahu qaala qaalat Aa'ishatu radiyallahu anhaa wa ra'sahu fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bal anawaa ra'sahu wa dhakara al-hadith rawahu al-Bukhari rahimahu llahu ta'ala kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahu llah mu indi li nga xam ne mooy xadis bi nga xamante ne ni mooy euh, dernier bi muy xadis neuf cent seize mu ne wa an al-Qaasim ibn Muhammadin mu ngi jëlee ci alqasim ibn muhammad radiyallahu anhuma muy alqasim ibn muhammad ibn abi bakr ah, doomu seyna abu bakar ju góor gi eh, te eh, du moom kese la am gu góor abdallah abdurrahman mais kii moo mujj moom moo dund moo juddu bi yeneen saa salaam di aj mooy ci asma moo ko soxnaam soosu moo ko juróon eh, radiyallahu al-Qaasim nag moo doon doomam eh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi eh, moom mu ne moom mu ne qaalat Aïshatu mu ne sama bàjjan ndax bàjjanam la mooy Aïshatu nee na waaw waxoon naa la ñoom nekk man sama bàjjan eh, <laughs> yox tur bi direct léeg-léeg nag ne ab yi wala jaddat yi wala yu mel noonu mais en général <laughs> yi ñoom arab yi euh, waxoon naa la lool nag bu ci ñëw naan wala lu tax ñi waxuñu sama bàjjan affaire culture la rek ala aada la waaw bu dee nag ci wolof yi tamit bul ñëw koo xam ne lool la ñu xam moom dañ naan bàjjan ak yooyu jaar ci sa turu baay moom day niru loo xam ne uquq la nga koy def amoo droit yow di ko def bu boobaa waaw ndax al aadatu muhakkama voilà <laughs> mu ngi noonu <laughs> loolu dañ leen di aada dañ koy atteloo moom al-Qaasim ibn Muhammad radiyallahu anhuma mu ne qaalat Aïshatu mu ne sayyidatu Aïsha di yaay julli ñi tey bàjjan ci moom di magu papaam nee na waa rasa ay way maa ngi woo waay sama mettitu bopp bi fa qaala an-nabiyyu nee na bi mu waxee loolu yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko bal ana waa rasa ne ko bal li am ba des kay man kay maa war a wax alhamdulillah waa rasa ay way sama bopp bi ñu metti waay alhamdulillah mu ne wa zakara al-hadiis bi itam comme biñ jóge mu ne wa zakara al hadith mu tudd hadith bi mooy hadith bi bu fu mu waxee loolu mooy hadith bi gën a gudde noonu léegi mu ne rawahu solo na ko al Bukhari bi al imam Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari léegi laaj bu njëkk bii moom mosuñu koo gis tudd nañ ko fi nag fan yee bi ñuy wax ci feebaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax Abu Muwayhiba ak ca suba ga yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem ñu denc kenn baqi après mu ñëw fekk Sayyidatu Aïsha naan sama bopp day metti mu ne ah déet man kay xanaa maa war a wax loolu naan ko loolu nañ gis yooyu yëpp voilà boo fàttaloog nga fay voilà mu ngi noonu kon mu ngi nii waaw waaw bi ñuy gis ci baabu maa yudaa bihi lil marid lañ ko tuddoon léegi nag mu ne kon al-Bukhari moo ko solo laaj bu njëkk mooy est moom dong ko solo ñu ne la waaw bii moom moom dong la imaamu Ahmad jiituwu ko ci ñeneen ñëpp indiwuñu ko Muwatta yooyu yëpp nekku ci ñeneen ñi sunan yi newuñu ci voilà moom mii moo ko indi al imaamul Buxaari indi ko ci ñaari bërëb indi na ko ci kitaabul marda baabu qawlil marid inni baat kii bi nga xam ne inni wajia mooy wax ji nga xam ne bunt bi nga xam ne ki feebar daa inni wajia aw waara saa wala waay waay woo naa sama bopp mi aw istadda bil wajia waay waay wala mu ne tar na ci man métti bi de waaw mu ne wa qawlu Ayyub alayhi salaam inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin <laughs> Imaamul Buxaari mu ne te Seydina Ayyub xam nga sànq maa ngi la doon wax Seydina Yaqub <laughs> inni ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun beneen yonent nag la yonent la Seydina eh, Imaamul Buxaari eh, eh, indi wax lam doon wax ci alquran. ngir wan la ne loolu mooy sunna yonent yi alayhimu salaam yonent saa salaam ñii tamit ñëw jàngal ñu ko voilà mooy moom boo seetloo ni mu tudde buntu boobu ak bi ni ko imaamu Nawawi tudde niru na imaamul Buxaari yi dafa def baabu ci kitaabul marda buntu qawlil mariid waxu aji ko feebar gi inni man wajan damaa ah, man maa ngi souffrir de feebar bi tar na mooy metti na maa ngi ah maa ngi jànkonteel aw waara sa wala mu ne way sama bopp bi metti na aw istadda bil waja wala ah feebar bi tar man wa qawlu ayyub mu ne te sayna ayyub alayhi salaam annabiyu alayhi na inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin mu ne sayna ayyub nee na alayhi salaatu wasalaam inni man de massani ad-durru waaw borom loolu lañ la doon wax lii yées mooy di jàmbat ay nit nag bu dee sa borom moom eh, loolu moom jaamu yàlla gu rëy la waaw kon loolu ama am solo la quoi waaw kon Seydina Ayub loolu la wax al imaamul kii indi ko <laughs> waaw ndax boobu boroom wa Ayuba iz naadaa anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin waaw mu ne fàttalikul ayub bi nga xam ne ci la wax ne boroomam anni man de massaniya durr laal na ma li nga xam ne mooy ah mooy wopp gi tar-tar gii mooy feebaram bu metti ba ko danoon wa anta te boroom bi arhamur rahimin yaay ki gën a yaa daq yërëm yi yërëmaate waaw mu ne fastajabna la ñu daal di koy wuyul waaw moo tax Seydina Yaqub fële mu ne woon innama ashku bathi wa huzni ila Allah man ki may jàmbat mooy ci yàlla Seydina Ayub ci moom la ki nga xam ne nit la koo xamante ne nii ko la toll mooy yàlla bu koy wax nit ñi loolu tekkiwul da koy wax ngir jàmbat nit ñi ne boromam lay lay jàmbat waa xaw xamaale la nit ñi li ko dal waaw ñu bala a tamit li nga xam ne mooy lu metti li nga xam ne moo ko dal kon nag mu ngi noonee mu loolu lu am solo la kon gis nga al imam Bukhari moom rahimahullah waaw anni massaniya durru wa anta arhamu rahimin léegi nag foofu la ko ndi mu ne haddathana qabisatu waaw non ma naan haddathana qabisatu non non non dama bëgg a wax ne foofu voilà <laughs> foofu la ko indi <laughs> waaw <laughs> ba pare après bi mu ko indee foofu nag après indiwaat na ko feneen muy euh, euh, al al al istixlaaf waaw al istixlaaf foofu indi na ko fa kitaabul ahkaam baabul istixlaaf indi na ko foofee léegi nañ jël bii nekk ci kitaabul marda te mu dëppook fi ñu nekk mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya Abu Zakariya gis nañ ko eh, jotaay bee ñu génn waaye Yahya ibnu Yahya Abu Zakariya mooy kan mooy an-Naysaabuuri rayhaanatu Naysaabuur waxoon nañ la imaamul Buxaari sëriñu imaamu muslim imaamu muslim mopp lu mu jële ci moom mais sëriñ la ci al imaam bii di al imaamu Muhammad ibn Ismaa'il tamit al Bukhari rahmatullahi ala al jamii kon al imaamu ne kon Yahya ibn Yahya an-Naysaburi Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali al-Khurasani mawlahum al-Hafiz al-Minqari rahmatullahi alayhi moom Minqari la mawlahum rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana mu ne xabaare nañu Sulaymaan ibn Bilaal di Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum Abu Muhammad xaritu ñoom imaamu Maalik la ñoo ne woon foofule ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wa salaam an Yahya ibn Sa'iid mu jël ko ci Yahya ibn Sa'iid ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Sa'laba ibn al-Haarith ibn Zayd ibn Sa'laba ibn Ghanm ibn Malik ibn an-Najjar Abu Sa'id al-Madani al-Qadi an-Najjari rahimahullahu ta'ala qala mu ne sami'tu moom mu ne Serigne la tamit ci ñoom imaamu Malik ya Yahya ibn Sa'id ah, ah, al-Ansari bokkul ak al-Qattan al-Qattan ah, mooy Serigne ñoom imaamu Ahmad bi taalibi ñoom imaam Malik kii Serigne la woon ci ñoom imaamu Malik ak ñoom Sulaymaan ibn Bilal yi ak ñoom al-Layth rahmatullah ala al-jamii qaala mu ne sami'tu al-Qaasim ibn Muhammad mu ne dégg naa al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Usmaan ah, ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi al-Madani al-Faqih Abu Muhammad moom mi bokkoon na ci fuqahaa yi eh, yi nga xamante ne mooy fuqahaa al-Madina yu màgg yi moom mi ci la woon ah, muy al-Qaasim Allah alqasimu ah ibn muhammad kon loolu euh, lu ama am solo la e moom bokk na ci ñi gën a dëgër ci sayyidatu Aisha moom ñoom sayyidna Urwa mbokkam ni waaw sayyidna Urwa moom euh, yaayam yaayu sayyidna Urwa mag la ci papaay alqasim bi yaayu sayyidna Urwa ñu ngi koy wax keroog Asma bint Abi Bakr moo moom magu Muhammad ibn Abi bii la Muhammad moo leen gënoon a tuuti moom wax nañ la bi mu génn da euh, daanaka moom saxaaba la mais saxaaba euh, saxaaba ci wàllu riwaaya du saxaaba baayam ci boppam jëlawul ci baayam dara parce que euh, après Seydina Abu Bakar bi muy génn àddina moom fàttalikuwul ci moom dara voilà moo tax moom waxoon nañ la Muhammad ibn Abu Bakr ki ko yor mooy Seydina Ali ibn Abi Talib que après Seydina Ali ibn abi talib radiyallahu anhu moo dencoon ndayam di sayyidatu asma bintu umays euh, ba pare moo ko yara moo ko yar tamit voilà moo tax moom saydna abu bakar ko jur saydna ali ibn abi talib moo ko yar waxoon nañ ay mbiram ci nañ ci bi euh, kàccoor yi di wax euh, nawaasi bi nga xam ne ñoo opposé chiite chiite yi di jaay ne ñoom itam ñu ngi jàppale Seydina Abu Bakar di wax ay yu ñaaw ci deru Seydina Ali ak yooyu nga xam ne ñooñu seenu kàccoor te fés na te rëy na waaw te kadib waaw ay explication kese lañ doon lañ doon wax voilà kon loolu lu am am solo la <laughs> léegi ak Qaasim bi doomu Muhammad ibn Abi Bakr boobu la waaw gouverneur de d'Égypte euh, euh, ba niñ ko faate foofu waaw Seydina Abu uh, al-Qasim moom nag ci fuqaha yu mag yi la bokkoon qaala mu ne yu Medina yi mu ne qaalat Aïshatu mu ne Aïsha nee na radiyallahu anha wa ra'sa dane wa ra'sa fa qaala rasulullah bi mu waxee lool yonent bi alayhi salaam ne <laughs> ah ah te lii wax nañ la fan la parce que boo demee euh, euh, euh, imaamu Ahmad ibnu Muhammad xam nga wax nañ la hadith bi nii mu njëkke nii kii moom moo ko solo mais imaamu Ahmad solo na lu xaw a mel nii na ko noon al imaam an-Nasaa'i ak al imaam ibnu Maaja ah mais boobu sauf que jaarul ci al-Qaasim voilà loolu moo tax hadith bii nii imaam al-Bukhari kese moo ci wéetoo mais solo na lu mel nii luy nettali xew-xew bi. boo demee foofu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al haafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali al haafiz amiirul mu'miniin radiyallahu anhu leerale ci al Fath mu ne boo demee wa inda Ahmad wa Nasaa'i wa Ibn Maaja min tariiq Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba an Aysata raja'a Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam min jinaazatin wala min janaazatin min al-Baqi' fawajadanii wa ana ajidu sudaa'an fii ra'sii wa ana aquulu waa ra'saah voilà mu ngi nii. al-imaam al-haafiz mu ne boo demee ci Musnad imaamu Ahmad naka noonu boo demee ci sunanu beneen Ahmad Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullah alayhima naka noonu al imaam Muhammad ibn Yazid di Ibnu Maaja rahmatullah alayhi ci yoonu Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba voilà boobu nag an Aïcha moom moo ko jëlee ci Aïcha loolu moo tax hadith boobu mënuñu ne mooy bii benn la du benn non ñoo bokk lu ñuy wax mais du benn. mu sayyidatu Aïcha ci boppam ne raja'a Rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dafa dëpp jóge. min janaazati min al baqi jóge ci kuñ doon denc lii lañ la doon wax mooy gis gi mu ne woon abu mooy hiba yaa aba mooy hiba mu wuy ko ci fekk mu ne du guddi gi xaajee yeneen saa salaam woow lu ma kenn la ci ñi nga xam ne yeneen saa salaam moo leen moo leen moo waaw mu ne ko waajalal ma benn bi sama war waay wala nag di ma ñu dem ci baqi ndax sama borom moo ma digal ma dem daal di ñaanal waa baqi muy ba baqi'ul gharqadi voilà waaw muy almeer waa Medina bi nga xam ne boo ñëwee boo demee Medina léegi moo sës ak li nga xam ne mooy jumaay yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi wa radiyallahu ta'ala an ahli al-baqi' amin waaw ne yonent bi ay salaam daf fa jóge bi mu loo jógee loolu nag bokkul ak bu imam Abu Muwayhiba bi de il faut pas juum Abu Muwayhiba ca guddi ga ca suba ga nag mu am benn rob benn saxaaba bu génn àddina yeneen saa salaam demaat Baqi' bële dafa demoon ndax nee na sama borom moo ma ci guddi gi ma dem ñaanal waa Baqi' ndax ah ar-raxiil jege na mooy laxas wuy ji ar-rafiq dem ci ar-rafiqul a'la jege dem wuy ji boroomam waaw. borom bi nag ne ko demal nga ñaanal waa Baqiya comme ni nga xam ne noonu la ko waxe woon tamit mu dem ñaanal waa Uhud allah shuhadaa Uhud waaw radiyallahu anil jamii yoneen saa salaam bi mu defee lool nag ci guddi gi moom ab ànd ak Abaa Muwayhiba radiyallahu anhu dafa ñibbi si am benn ci suba ga am benn saxaaba boo xam ne nag dafa fee dafa dafa gaañu yoneen saa salaam demaat Baqiya ngir ko la jóge nag bés boobu nag ca la ca la ñëw fa jóge nag boobu lay wax ne raja dafa dellu rasulullah ndawal yàlla saa saa min janazati min al baqi' jóge ci benn rob boo xam ne baqi' lañ ko doon defee lañ kuñ doon rob fa wajadani mu ngi ma fekk man Aisha wa ana ajidu sudaan fi ra'si maa ngi daj di jànkoonteel ay mettit ci li nga xamante ne mooy sama bopp bi waaw sama bopp bee ngi tàng jër waaw mooy ab sibiru ak mettit goo xam ne mettitu bopp boo xam ne day mel ni sa bopp bi day tëgg dam waaw métti lool way léegi nag mu ngi ma fekk wa ana aqul bi mu ñëwee mu ma fekk ma naan waara sa jàpp sama bopp bi naan waay waay sama bopp waay métti métti na waay ay méttitu bopp waay voilà loolu nag moom la hadis bi après ba jeexe kon bu la nee qalat aishatu wa mooy kañ la ko waxoon bis boobu di ko waxe fa qaala rasulullah sallam jóge ci euh, xabru ba daal di ñëw fii ci denc ba ñëw muy wax lool fekk ko muy wax lool fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko zaaki law kaana wa ana fa astaghfiru laki wa ad'u lak wa ad'u wa lak mu ne ko mais <laughs> ay sa lu ci ne yow boo de <laughs> bu dee bu ne da da nga cee jóge génn àddina ah <laughs> fekk maa ngi dund ma ñaanal la njéggal sa borom waaw ñaanal la waajal la moo tax am na ci benn riwaaya <laughs> Sayyidatu Aisha nee na yeneen tubaab yi saaf saaf da ne ama ah, waa mais euh, euh, lay wàññi sax yow Aisha ah boo wa boo faatu woon avant man <laughs> law mitti qabli waaw <laughs> waaw bu ko defee ma waajal la topp toola ah ñaanal la njéggal daal di lay denc. Sayyidatu Aisha nee na <laughs> bi ma yonent bay saar saab waxee lool nag ma ne ko yow yonent saa sallam ma ne ko yow damaa da ngaa bëgg ma dee yow daa mel ni sama dee da nga koo bëgg quoi <laughs> fa qaalat Aisha Sayyidatu bi yonent saa sallam waxee lool <laughs> fekk waaw loolu la mu waroon da sa fekk may dund ma ñaanal la jéggal yàlla waaw ñaa ñaanal la jéggal wa addu wala ka ñaanal la yiw lekki lekki ñeel la ah fa astaghfiru laki wa ad'u laki fa qalat Aisha wa thuqliya wallahi inni la adhunnuka tuhibbu mawti <laughs> walaw kana dhalika la dhalilta akhira yawmika mu'arrisan bi ba'di azwajik <laughs> wa thuqliya ah xam nga loolu mooy nit bu ñàkkee doomam lañ koy wax waaye jubluwu ci lool mooy rek <laughs> ay way ah <laughs> waaw la yoleen saa salam waa sukliya voilà <laughs> waaw waaye jubluwu ci lool mooy rek bu dee da nga gisul musiba waaw kon loolu xanaa loolu woo <laughs> wala ngay imaginer ah yow yeneen saa salam yow damaa foog ne yow da bëgg ma diyee wallahi inni la azunnuka tuhibbu mawti daa mel ni sama gee daal da bëgg daal waaw waaw <laughs> ah, mooy lim ko wax xam nga wax naan am na waaye boo xam ne ko waaw lan la lan mooy xew sax ah eh, où problème sax bu doon ne da ngaa maa njëkk da nga ma ma ma ma darruki law mutta qabli <laughs> fa kafantuki law mutti law mutti qabli fa kafantuki thumma sallaytu alayki wa dafantuki <laughs> ne ko lan mooy problème ma lan la lay lore sax. boo faatu laata man <laughs> ah moo la kafan càngaay jullee la ba pare denc la loolu nag laan waa li yéen saa soo mu ne ko waa sukliya ah, <laughs> tay yow yeneen saa wallahi maa ngi wàcc yàlla ma naa si man dama foog ne inni la azunnuka tuhibbu mawti yow naa bëgg sa wàgg dee daal gaan <laughs> bu ma ma mu ne ko xam naa ne loolu di ma ko defal de waaw lii lépp di ko def waaye nag ah mbir mi mooy boo ko defee <laughs> wallahi walaw kaana daalika bu lool amoon ma faatu ji nga ma njëkk laa ah la dalil la dalal la dalilta aaxira yawmika mu'arrisan bi ba'di azwaajik am naa ne moom bi ma dencee bu dee bëccëg la <laughs> guddi gi di nga di nga di nga di nga nekk ak sa beneen soxna waaw <laughs> waaw <laughs> ah loolu loolu it ah loolu it dara naw ji <laughs> ane période de deuil ah mais période de deuil sa euh, sa li ko li mu dal ci li koy jànkonteel ci ay miti ah par bis ak umma be xeet wi teewul muy dund moo gën a bari nattu te foo ko gisee mu ngi muuñ doo ko gis ci bo doo ko gis ci moom lu dul ñu xotti xormaay yàlla waaye yoo xam ne ween supporté waaw ba ba bañ faatalee bàyyi ba sëy ba sayyidat sayyidina Hamza ni mu gën a ñaaw dañ koo faat kese sax ak bokkam yi ñoom sayyidina Sa'd ibn Rabi'a saxaaba yi ba pare daggaate leen waaw jël ci seen nopp yi saxaaba yañ fa daggaate ñoom ñépp ah def ko ay caq ci seen nopp yi lañ dajal yoleen saa sa affaire bi metti ko mais teewul da doon bi mu ñëwee fasawul soxnaam yëpp nekk de d bu ngi dund ah dund continue dund waaw ah ma ko yow kon daal yow daal daa mel ni daal lool nga bëgg man xam naa ne bu loo sama gee daal nga bëgg xam naa ne liñ ma wax nii yépp waajal ma utal ma kafan jullee ma ñaanal ma yàlla dañ ma ko defal de waaw <laughs> waaye de du tee loolu bu balaa aaxiru yawmika ca bis boobee ca guddi ga wala ca jeexatal ba nga nekk ak sa beneen soxna waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu rek quoi eh? am na boo xam ne <laughs> dane ko riwaaya boo xam ne dane laka anni bika wallahi law qad fa'alta la laqad raja'ta ila bayti fa arasta bi ba'd nisa'ik <laughs> qalat fatabassama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> am na ci riwaaya boo xam ne dane ko mais yoleen saa mu ngi mel ni gis nga lii nga ma wax nii mu ngi mel ni maa ngi koy gis nga koy def de nga ko wax moom nga koy def di ma toppatoo di ma ñaanal di ma denc ñaanal ma waaye de <laughs> mu ngi mel ni maa ngi lay gis boo ko defee ba pare nga delluwaat waxuma la beneen néeg sax sama néeg ci boppam ngay wàcc siit bu bees wala boo kenn ci sa soxna yi <laughs> waaw li mu ko waxee nag xaalat yeneen saa fa tabassama nee na yeneen saa salaam daal di muuñ rasulullah sallallahu alaihi wasallam <laughs> bi mu muuñee nag après nag ci la ko ne ah bal wa ra'sa ne ko ah ñu pare ci discussion boobu mooy lii day discussion buy neexal sëy la waaw mariage yu ne xëm rek yaa aucune waxtaan wu neex ci diggante les mariés quoi ku nekk yor sa téléphone ni xëm di wax di di di cateeka TikTok ak loolu benn discussion bu neex du dox ci diggante bi loolu vraiment léegi bu kenn amee euh, euh, euh, xemmeem ci keneen ki song ko noonu mel ni ganaar yu songante ci mbedd mi keneen ki di bañ ak yooyu parce que amul benn benn benn préliminaire ak yooyu yëpp dafa ñàng quoi ba pare ñu la la waa ji ci diine la ko teg doo bàyyi wax lu am fu mu tegoo ci diine ndaw si it noonu yéen ñaari côté yëpp waaw abna'u téléphone <laughs> les fils du téléphone <laughs> et du yooyu ak ak ak yi nga xam ne ñooy écran yi wal iyaadu billah waxtaan wu neex daa bokk ci sëy waaw waaw akbar <laughs> léegi kon yeneen tubaab saat saam ne ko bal ana waa ra'sa lii am ba des kay man maa war a wax waa ra'sa sama ay woo naa sama bopp ba pare nag yeneen saa saam teg ci ne mooy mettitu boppam mooy yow sa wet sa Abdullah mel danaan ko bañaluma la sa bopp bi metti waaye man mii tamit yëgal ne Aïcha waa ra'sa man mii kay mooy sama bopp léegi nag lii moo tax Imaamu Nawawi indi ko wax yi yeneen tubaab saam ci bopp boppam moo waxal boppam ne bal ana waa ra'sa li am ba des mooy man kay maa war a wax waaw bu dee di wax rek ku li la dal man mii maa war a wax ay way sama bopp bi li muy méttee métti ay sa métti na kay li ko leen saa saa nekkul wax na li li li muy daj lu métti voilà waaw te mooy suñu royukaay moo tax ma ne la apprenti suufi bi wala boroom xam-xam bii naan loolu bu la yàlla tegee waroo wax yooyu mooy bu dee xanaa daa nekk ala tariqil jazaa'i bu dee ci yoonu xut nag ak tasaxut ak mere ndogalu yàlla waaw loolu dafa xalaat waaye bu dul loolu léone loolu bu wow nit ki di defee ndax daa gis hadis yii rawatina waaw ngir roye ko yonent bi alei saatu salam kooku moo la raw fuufu demal nga toog te nga bàyyi ko mu naan waara sa bu dee bat ba ba kii la biir bay métti waarij la mu dee ne tànkam bi mooy metti eh, halum ma jara kon nag mu ngi noonu kon lii mooy lëkkaale bi am bi tax al imaamu rahimahullah indi fi hadis bi léegi hadis bi rek dafa continuer mu ne yonent bi sa asam daal di ciy teg ne ah laqad hamamtu aw aradtu an ursila ila abi bakrin wa ibnihi wa a'hada an yaqula al-qa'ilun aw yatamanna al-mutamannun thumma qultu ya'ba Allah wa yadfa'u al-mu'minun aw yadfa'u Allah wa ya'bal mu'minuun allah nee na yonent bay saa saam teg ci mu ne man de xemme moo naan bëggoon naa lool yittewoon naa lool bëggoon naa woo Abu Bakr waaw ak doomam ñu ñëw ma yónnee ci ñoom ñu ñëw allahu akbar allahu akbar mooy raawi bi moo sikki sàkka est-ce que wadattu moo tax ci beneen xamamtu aw waditu bi aratu lool sokka la waaw ci euh, euh, euh, ra kenn ci raaw yi waaw mu ne bëggoon naa woo yónnee ci Abu Bakr ak doomam ñu ñëw waaw am na ci riwaay imaamu Muslim boo xamante ne nii dafa leeral bu baax dane ud'u lii abaaki waaw mu ne woowal ma sa do sa baay ak sa sœur ak sa frère yow Aïcha waaye Sayyidatu Aïcha après foofu parce que bépp yonent saa salaam dafa metti lool toppatoo yonent may saa salaam ci la gi doon a préoccupé di dem di woo bàyyi mag doomam ñu ñëw voilà mooy néegul di saa salaam mettitam bii di dem di seeti daan day woowi bàyyam voilà <laughs> kon nag mu ngi noonee mu ne bu ko defee bu loolu amee lan mooy xew nee na bu ko defee ma daldi wa ahada ma daldi am lu ma ko defal lu ma ko digal loo xamante ne moom laa koy dénk waaw léegi nag bon mooy ma dénk am lu ma ko dénk ndax li may bañ an yaqula al ngir mu bañ a wax ñi nga xam ne ñooy wax kat yi aw wala man naa muy xemmem al mutamannun ñi xemmemkat yi sama gannaaw waaw ah, léegi lii nii moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu bari ne lii moom yonent saa salaam euh, c'était pour wax ko yaa nekk sama xalifa sama sama ginnaaw waaw loolu même bu dee ne ah, bari na lu ko leeral de mais loolu lépp ay indice la mooy li ma la waxoon amul benn loo xam ne saraaxatan la xam nga li yonent saa salaam nee na damaa bëgg naa xemmee moon naan bëggoon naa yebal ci Seydina naa ci Abu Bakr mu ñëw ak doomam waaw. ba pare ma dénkaane ko ndax damay bañ an yaqula al qa'ilun aw yatamanna al mutamannun ndax damay bañ aji wax di ay wax ay waxkat di wax sama gannaaw wala ay wañ xemmeem bi xemmeem bërëb bi nga xam ne Abu Bakr moo ko war a taxawee sama gannaaw summa ginnaaw gu mu ne qultu ma ne ya'ba Allah yeneen saa salaam ne yàlla bañ na wa yadfa'u al-mu'minun te war ngëm yàlla yi dinañ jañ lool du ñu ko nangu waaw lu dul Abu Bakr waaw. wala mu ne eh, yaba aw yadfa'u Allah borom bi dina jañ leneen lu wuteeg loolu bi am wa yabaata dina bañ bu boobaa almu'minuun way ngëm yàlla yi keneen di fi taxaw à la place kudut Abu Bakr léegi nag bon lii eh, bon eh, wax naa la yooyu yëpp ay indice la voilà am na ci boroom xam-xam yi naan lii daa leer luy wane ne lii hmm? mooy wane ne Seydina Abu Bakr la doon ma doon waaj def xalifa waaye yooyu yëpp ay indice la waaw. parce que am na ci riwaay yoo xam ne dafa ñëw da ne ko ud'u li aba bakrin aktubu kitaaban fa inni an yatamanna mutamannin wa ya'ba allah wal mu'minuun illa aba bakr yeneen saa salaam ne sayyidatu Aisha wool ma Abu Bakr ud'u li aba bakrin woowal Aba Bakr bu ko defee ma ko benn téere benn benn leet ndax damay ragal muy xemmeem mutamannin aje xemmeem wa yaqba Allah boobaa aji xemmeem ju fi bëgg a xemmeem leneen lu dut Abu Bakr yàlla bañ na loolu wa yaqba Allah wal mu'minuun ak way ngëm yàlla yi illaa Abaa Bakr ku dul Abu Bakr borom yàlla bañ na ko borom ngëm way ngëm yàlla yi bañ nañ ko waaw ci riwaaya al imaam al Bazzaar rahimahu llahu ta'ala foofu lan la wax dane ma'aada Allah an taxtalifa an-naasu ala Abi Bakr waaw yonent may saa saam ne maa ngi muslu ci yàlla nit ñi di wute ci Abu Bakar allahu akbar lii <laughs> bon li muy wane yëpp <laughs> mooy xilaafa gi lay niru waaye ba léegi loolu du tax ñu ne quand même yeneen saa salaam eh, daa wax lu leer parce bu leeroon kenn du ci wute waaw kenn du ci wute te bu leeroon Seydina Abu Bakar ci boppam du dégg ca saqifatu bani Sa'ida comme niñ ko fi waxa woon waxoon nañ ko fi ci yaatal bi waa Lamsaar ne min na amir dañoo dajaloo bi ñuy waajal yonent saa salaam ñu ne dañuy fal xalifa am benn waay bu jóge fële euh, daal di nekk ca gannaaw mur ba ne yéen muhaajiruuna yi yéen a ngi fii di naan da ngeen di waa Lamsaar a ngay dajaloo de Seydina Omar ne euh, way ku ñuy woonoonu yow ñu ngi nekk ci lu ñu doy sëkk di waajal yonent saa salaam nga ñuy wax nii mu ne waaw bu ngeen ba dégluwul baax na. mu leeral leen nag waa lansaara ngay daje ngir damay ragal fitna am bu ngeen demul léegi Seydina ñu jóge fañ doon waajale yoneen saa sam Seydina Abu euh, Abu Bakar nekkoon Seydina Omar ñu dem Seydina Abu Ubayda daal di ciy ànd waaw ñu am ñu ñu fa bàyyi ñoom ñu dem waaw kay léegi nag <laughs> bi nga xam ne noonu la demee <laughs> ci la Euh, ci lañ ñëw euh, fekk fa euh, kër Saad ibn Saqifatu Bani Sa'ida léegi daanaka ci jumaa ji la bokk bu Medina bi mu ngi foofu gars yi doon ko rénover ngir wane ne fii la quoi da tamit di ko mandargaal muy ay loo xam ne yu am solo la yoo xam ne ki ci gën liggéey ci mandargaal yooyu mooy Seydina Omar ibn Abdul Aziz boo demee foofu yëpp dañ ko fay bind ne yii daanaka ci jamonoom lañ ko mandargaloon ngir ñu xam ne fii xandax bi nii ak nangam ak nangam yu bari moom moo ko fa def ay masjidul Ghamama fi yeneen saa salaam doon jullee baaw naan yeeg yooyu lu ama am solo la ak yi nga xamante ne mooy iit loolu lépp dafa am nekk lu ama am solo waaw atharu salihin rawatina nag ki nga xam ne mooy sayyiduhum muy seen sang di yonent bari saa am di topp jeexitalu ñu baax ñi léegi kon lii nii lépp ah loolu lay niru loolu it taxul du tax mukk ñu ne nag dañuy dogu ne loolu leer nag ndax bu leeroon kon Seydina Abu Bakar keroog liñ bëggoon a wax ba bañ ñëwee bañ convaincre waa Ansaar ne leen alxulafaa min Quraysh li comme mi ko yenn saa saa waxoon ñii jiite jullit ñi gannaawam ci Quraysh la ñuy jóge mooy ci famille wam bi mu bokk mooy waa Quraysh waa Makka ba ñoom ñu d'accord xam ne loolu la yenn saa saa waxoon léegi nag Seydina Abu Bakar ne bu ngeen kiiwee man gërëmal naa leen kenn ci ñaar yi tee loxo Seydina Omar ak Abu Ubayda ngeen fal ku leen neex loolu bu doon ne moom leeroon na ci moom yeneen saa saam ne ko yaa nekk sama xalifa noonu la jot Seydina Abu Bakar di xam yeneen ñëw naan fal leen ñaar ñi ku ngeen ci fal man doy na gërëm naa ko kon loolu loolu lépp day wane ne dara leeru ci woon lii nag ay indice la yoo xam ne ah niru na lu plausible waaye nag taxu taxula plausible plausible moom amul waaw comme li ñu waxoon rek ci jataay bi <laughs> bële bi Seydina al al al al Abbas radiyallahu taala anhu mooy xadis bi mu naan eh, eh, kii <laughs> mooy eh, chapitre cent quarante six neuf cent xadis neuf wa an ibni abbasin radiyallahu anhu anna ali ibn abi talibin radiyallahu anhu xaraja min indi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi waja'i alladhi tuwuffiya fihi fa qaala an-naas ya abal hasan kayfa asbaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boobu xadis boobu waxoon nañ la foofu ne Seydina Ali radiyallahu anhu xadis boobu dafa continuer ci la ko Seydina Abbas téewoon ci loxoom ne ko yow mii fii ak ñetti fan Abdul Asa ngay doon mooy da ngay toppaate waaye du ku ñuy topp nañ dugg ci yonent bay saa saam léegi laaj ko fii mal amru fi euh, ba'da waaw euh, euh, li manil amru ba'da mooy bu fi jógee kan mooy nekk xalifam kan moo fiy toogal kan moo ko fiy toogal nekk woon fi lim ñay woon Seydina Ali na man du ko def voilà du ko def waaw ñu ne la loolu leer na luy wane ñi nga xamante ne nii mina shi'ati naan Seydina Ali moo doon wasiya yonent saa salaam yonent saa salaam da ko waxoon lu leer hada kadib waaye it waxu Seydina lii sax a gënoon a leer. te pourtant taxul mu leer waaw lii muy wax Seydina Abu Bakar wool ma sa bàyyi yow ay sama bind bind ab bind ndax damay ragal nit ñi di wax wala mutamannin ak xemmem waaw yaba allah wa yaba al illa Abu Bakr borom bi bañ na way ngëm yàlla yi bañ na lu dul Abu Bakr waaye malgré loolu lépp dañ naa loolu lépp dalaa ci leeru waaw dërra dërra leeru ci ne xaliafa la doon wax ku ko ci dégge nag man nga ko ciy dégge waaye manoo imposer ñépp ne loolu la ndax bu doon loolu saxaaba yi radiyallahu anhum doonu ñoo nekk di jéem a ut xalifa voilà waaw te lansaar kenn guluy na xam waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa ahlul ansaar ahlu madinati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kon loolu lu leer kon xadis bi lii la xadis bi daal di jeexe eh, gis nga ci guddaa moo tax imaamu Nawawi ne wa zakara al mu daal di tudd xadis bi kon nag hadis bi kon wax lëkkaale bi wax nañ ko lëkkaale bi mooy yonent way saasaam ci woppam moo ne waara sax moo tax imaamu Nawawi ne ak possibilité qawlul marid waara aw waara saa wala mu ne waara saa loolu nag waara saa la yonent saa sala wax ndax boppam ma doon métti léegi nag ma doon ne ah kon yow bu sa biir di métti it neel waara saa sa waay soit raisonnable tamit <laughs> yow sa biir di métti nga ne waa ji na wax waara saa Eh, loolu du roy yoneen saa salam roy yoneen saa salam mooy waaw bu dee bopp bee métti na wax waara sa waaye bu biir bi métti mu ne waa batna comme mooy comme ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan waxoon naa la doo ñëw di ñaanal ngóor naan allahumma ishfi sa'da allahumma ishfi sa'da non allahumma ishfi ngóora allahumma ishfi ngóora allahumma ishfi góora wala ngóor voilà loolu la loolu faut pas <laughs> loolu lu xam-xam zolo la kon lool loolee nga xamante ne nii hmm, gis nañu ko ci kaw noon ci la xadiis bi jeexi lëkkaaleem ak bunt bi kon leer na kon nag bu la fi benn apprenti waaw waaw te tamit dinañ gis yeneen yeneeni xadiis sayyidat moom ci yonent saa ci boppam bi doomam Seydina Ibrahim génne am na mu ngi ci bunt yi ñëw ci kanam waaw rongoñ di tuuru muy jooy waaw pour wan la ne doona waaye yàlla boola la tegee kii waroo sax di jooy wala naan yàlla mu ñu teg naqar euh, naan la loolu lépp apprenti na bu fi sonal nit ñi laa waaw inna al ayna tadma wa inna al qalba la yahzan yoneen saa saa am ne bët yi day tuuru euh, ki rongoñ xol bi di jàq yow nga ne waroo wax de damaa jàq yow da ngaa war a euh, kii rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yooyu yëpp ngay wax waaw daa kon teglee bu dee ne du xunna tax ak tamit mere dogalu yàlla ak yu mel noonu ak kaalib loolu sunna la laa wax bàyyi leen moo tax da ngay xam boo xamee nag yow loolu kenn du la tiital sinon boo xamul waa ji wax la yu mel noonu dem nga da xam nga ñoom xel nii am xelam rek la utiliser kooku am xelam kese xam nga ne yii waa ji wax na dëgg de ah jaam daa war a muñ déedéet borom bi tegu ko ngir ngay jéem a résister lu di wan ne borom déedéet da ngay wan ne borom bi yaa ma teg lii bëgg ma wan ne sama njàqare ci yow. wan naa la ko jeex na innama ashku bathi wa huzni ila allah ba pare Seydina Kanta ki nga xamante ne Ayyub hmm? mu ne anni massani ad-durr voilà an min ni anni massani ash-shaytanu bi durrin wa adab ca beneen kii ba <laughs> xam nga xam nga loolu tamit wax na ko <laughs> Seydina Ayyub anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin loolu la imaamu euh, euh, euh, Euh, al yi wax waaye wax na la tamit waaw boo xamante ne nii ah dane saytaane ci boppam la moom mooma ndax la loolu dañ ko koy askanale du saytaane ci boppam moom mooy def waaw ah. waaye mooy boroom bi def ci dëgg-dëgg waaye comme que saytaane da koo gërëm ci nit ci jullit bi moo tax ñu koy askanale moo taxoon te suuratu Saad mu ne wadkur abdana Ayyub id naada rabbah anni massani ash-shaytaanu bi nusbin wa adab voilà <laughs> waaw fàttalekul bu bare mu wax sa suñu jaam bi borom bi suñu abdana waaw tafale ko ci boppam annexé ko ci boppam kan ayyuba sayyidina ayyub keroog bi mu woowee boroomam di ko dagaan di ko ñaan naan anni massani ya di ko won tamit li nekk ci moom waaw seytaane laal na mooy seytaane daa am lu muy laal ci yonent Yàlla bi saa saa loolu wooy waxit mu rafet waaw moo tax Seydina euh, euh, Ibrahim noonu wa idaa maristu bu ma feebaree xéewal mu ne yàlla yaa ma ko defal bu ma xiifee yaa may leel bu ma maree yaa may waaye bu ma feebaree waxul ne idaa amratani boo ma feebaree déedéet loolu ci woolu Seydina Ayyuba ah waaw Ayyuba <laughs> wazkur abdana boroom muñ gu rëy ga waaw mu ne anni massani ash-shaytaanu bi nusbin wa adab waaw boroom bi na ko urkub bi rijlika hada mughtasalun baridun wa sharab kon loolu yëpp day wane lii nga xam ne moom lañ nekk que ne lool bu dul daal ngir xunnu ak mere dogalu yàlla mer ci dogalu yàlla lu dogal nit mën naa feebar ne damaa feebar kay waaw sunu lii day metti waaw mais mu bañ a nekk ngir euh, di xun nag ah lu tax man moom ah day na waar man sama xol ni ma rafetee lu tax yàlla xanaa gisul ñeneen loolu moom daa xaram moom waaw <laughs> waaw la daa xaramati xaramati waaw waaw yooyu grave la yoo xam ne ñi xam war nañu artu bu baax lamdaay ñuy bañ di ku génne kàddu gu mel noonu am na lu ko Cheikh Ahmad Tidjani am na fu mu koy wax ci Jawahirul Maani yu mel noonu radiyallahu anhu di wane gravité affaire wax yu mel noonu quoi affaire bu moom day non moo amoon ne waa ji moom bu dee ku xam la di wax loolu kook day nekk yi fi parce que mooy janganteeg yàlla lu tax ngay dogal li yàlla waaw bu xamul wax na lu garaaw goo xamante ne nii nañ ko tuubloo woo waajooju ah voilà waaw ay non man moom moom sama xol bi nam rafetee ah yàlla moom baax gi ñuy wax ci moom ah waaw man de moom ah lii de doy na waar ah waaw moom de moom yàlla dinañ naan ku baax la waaye ah doy na waar de mooy bëggu la wax wax yi bu baax mais xam nañ li mu bëgg wax voilà ah yàlla xanaa gisul li ma dal ah xanaa gisul jullit ñi li leen dal ah yàlla de liñ ne mooy jàppale jullit yi ah loolu de moom yéeme na ah loolu yooyu wax yooyu c'est de c'est gravissime loolu c'est gravissime yaa gën a xam yàlla li muy dogal hein ba nga naan lu tax nga def lii laa yuqaalu lima kenn du ko ne lu tax waaw yaf'alu ma yasha kama yurid wa yarda wala yuqaalu lahu lima day def li ko neex ak li mu sopp li te gërëm ko te kenn du ko ne lu tax le pourquoi du comment et le pourquoi le comment du pourquoi kenn du ko laaj waaw tey yow da nga war a wommatu léegi nag boo amee nag sa xol wàkkeerlu ci yàlla jeex na aayul ku bëgg xam wala nga xamal nit na ko sama lii day metti sama kii day metti loolu mën naa nekk moo tax yeneen saa salaam ne waara see waaw man de maa ngi jàmbat sama bopp bu metti bi waay hee bal ana waara saa comme li Seydina Yaquba wax Seydina Daawuda non Seydina kii euh, euh, Ayyub moo tax ashku ila Allah waaw xaajan laysa yarfa'uha siwaaka ya rabbana waaw da jàmbat ci yàlla waaye loolu wax naa la mooy sa xol foog mu mel nii ba pare waaw boobu boo ko boo xam ne yàlla ngay jàmbat waaw kay léegi nit ñi buñ ko xamee wala nga wax leen ko loolu du ci dara moo tax hadith yi mu fi indi Ibn ak Sa'd ibn Abi Waqqas ne leen saa saa ah man de na ma ci feebar bi lii nga gis de demee noonu kon nag ci kaw noonu yem noonu ci la kii bi jeex bii di ñëw ñu gis chapitre cent cinquante léegi nag ginnaaw bi mu la waxee ci wàllu woppu yeeg yooyu mu indil la nag loo xam ne day gin a jege nag euh, euh, euh, faatu waaw loolu bunt yooyu muy indi nag bi di ñëw insha allahu taala par étape la jële jëlee ci ku feebar dem koo xamante ni moom daanaka fii mu ne moom mooy ab appam moom jot na waaw ak bu appam jotee ba bu ba pare ba newatu fi nan lay deme ak yooyee loolu la ci al imaamu alxafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala di teg ci jataay yi di ñëw wallahu taala a'lam